sallallahu alayhi wa ñu daldi duma waa Hawazin malgré seen mbooloo ma malgré bi ni nga xamante ne noonu lañ yaakaare woon ni mbir mi noonu lay yombe waaw eh, keroog waa Hawazin seenug nërmeelu buur yàlla mu ko jaarale ci tibb bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam tibb ci xeer yu sew yi ci suuf si daldi leen ko ak ci bee gis na ñaari waaye yooyu daldi leen koy sànni ne shaahatil wujuh ay qabuhatil wujuh xarkanam yi bon na ba amul kenn ci ñoom lu dul ne bëtam ya fees na dell ak suuf fa hazamahumullah ñu nërmeelu ci dogalu boroom bi sallallahu eh, azza wa jalla moo tax am na ci riwaaya yi ñu gisoon bu ne këne gaa yi mooy de am na ñenn ñi sax laata ñuy dëpp di agsi ñoom ñépp ñi daw jotoon daw fekk nañ ñu nërmeel ba yenn prisonniers ñu daal di leen takk ci waa Hawazin ah, léegi ñu ne woon waa Hawazin moom ana nan lañu nërmeeloo ak seen njiit bi Malik ibn Auf Malik ibn Awf an-Nasri ana nan la mujje surtout loolu la imaamu Muusa ibn Uqba raxmatullaahi aley di nettalee comme ni nga xam ne noonu la ko imaam al-Bayhaqi solowee ci Dalaa'ilu Nubuwwa mu jaar ci yoonu Ibn Lahiya an abil aswad an urwata waaye naka noonu imaam muusa ibn uqba imaam kii num tudd imaamu albayhaqi indi dafa càllaleem ci riwaaya bi nga xam ne nettali bi muy nettali ghazwatu hawazin ci foofu ci ñaari càllale yooyu yépp ñu ne eh, bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam jëlee tub tibb suuf boobu sànni ko xar kanam ne shaahatil wujuh mu wa aqbala asxaabuhu ilayhi siraan yattadiroon mu ne ñoom ñu ne wa za'amu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala al-aana hiin al-aana hamiya al nañu ah, wax jooju wax tukkee ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te mooy ki ko jëkk wax ci arab yi mooy xamiyal watiis te gisoon nañ ci xadiisu seydina albara ibn azib inda al imaam al buxaari raxmatullah aleyhi kàddu goo xam ne moom aleyhi mooy ki ko jëkk wax ñu ne mooy léegi xamiyal watiis xamiya alwatis mooy furna bi jax na mooy xare bi jax na mu melo ko ko melolo kook tàngaayu furno bi ci biir bu tàngee jër bay bay jëf-jëf waaw buy bër-bëri safara wuy bër-bëri ni muy mel xare bi tàngeroon te gisoon nañ ko ci riwaaya Eh, imaam muslim bi mu jële ci seydina al abbaas ibn abdil muttalib mu ne ci riwaaye ñoom imaam muusa ibn uqba boobale mu ne kon saxaaba yi radiyallahu anhum daldi gaaw del bi dellu si ñu gën a gaawe mooy ñi nga xam ne ñoo wane woon gannaaw ñu bari mu ne nee nañu ko ne yonent mi alayhi kon keroog la wax hamiyal watiis mu ne fa hazama allahu a'daahu min kulli naahiya waaw buur yàlla daal di nga xam ne ñooy noonu lislaam bi eh, bóom leen ci gépp wàll gépp wàll mooy tourne retournement xare bi dafa dafa jaaxal waa Hawazin dafa jaaxal waa Hawazin biñ leen defee noonu nag ñuy daw ñuy daw ñoom ngir rëcc ah teet saa looloo fi am léegi nag jullit ñu topp leen mu ne fat ñu ne fat tabaahumul muslimuuna yaqtuluunahum jullit ñi daal di leen topp di leen faat jullit ñu topp leen di leen faat wa gannamahum allahu nisaahum wa zaraarihim ñu topp leen di leen faat ñenn ñu jàpp nañ leen prisonnier nu mu gën takk leen teg ñeneen ñi di daw ñu topp di leen faat di rey ci ñoom di jàpp ñenn ñu prisonnier ak seen jaam yeeg seen kii yañ fa seen soxna yañ fa indi ak yooyu ak seen alal yi ndax bul fàtte ne Hawazin ñoom ñoo jëloon ah Maalikum na Awf moo leen dugal ci risque boobu muy risque wu indi njaboot yeeg doom yéeg ñépp foofu moo tax yonent mi alayhi salaam gisoon nañ bañ ko ko waxee dane ñu wax ko waa lañu indi lépp ak nañu waajale mu ne tilka ganimatul muslimiina gadan insha allah mu ne loolu de mooy defuñ lu dul xëccal ñu li nga xam ne mooy butin wu de guerre ah, eh, eh, eh, jullit ñi insha allah suba mooy nekk suñu butin de guerre mu ne wa farra kanta Maalik ibn Awf bi mbir yi demee nii moom lu def moom mi leen jiite woon moom mi doon waxtaan ak Durayd hein moom mi doon waxtaan ak góor gi Durayd ibn Simma waaye moom fan la mujje ah dafa daw daw xanaa kay ñemewul a daw ma ah déet lu dox ñemewul a daw <laughs> ku gis dee bu weex tàll tiim lu sawaay di agsi ci yow te nga am say da say tànk nooy def ah <laughs> réflexe la di réflexe rëcc nan laay def ba rëcc noonu la def kon Malik ibn Awf kanta mu ne wa Malik ibn Awf <laughs> mu àbb njool mi moom mi nga xam ne mooy Malik ibn Awf an-Nasri qa'idu Hawazin ak ñiñ àndaloon mais dafa daw xatta daxala xisna taifi huwa wa unaasun min ashraafi qawmi moom kese dé ba muy daw àndul moom kese de huwa moom wa unaasun ak mbooloo min ashraafi qawmihi ci kilifaay waa Hawaazin ba mbir yëg retournement bi am kayoroon seen drapeau ñu faat ñoomin di ximaar mañ tuddoon ñu bare ngi nii ñu def leen prisonnier jàpp ci jaam yi jàpp ci seen seen seen seen kii yi seen gàtt yeeg ah Maalik ibn daw ànd ak mbooloo ci kilifaayu Hawaazin yi keroog nag mu ne wa aslama inda dhalika naasun am na ñoo xamante ne nii dañoo tuub ay nit ñoo ñooy ñan min ahli makkata xiina ra'aw nasrallahi rasulahu sallallahu alayhi wa sallama wa i'zazahu diina waaw xam nga waxoon nañ la ne waa na ci ñoo xam ne dañoo ñëw ci xare ji te mooy de desuñ di te ku mel ni mooy boobu Sayyidna Safwan ibn Umayya ci mooy keroog après Hunayn xare bi la la la la la tuub te ñëwoon na ngir seetaan si xool nu muy demee gis nañ fa ñeneen yoo xam ne ci waa Quraysh ñoo xam ne gëmuñu woon dañoo ñëwoon uniquement pour xool gisoon nañ ne ñenn ñi sax <laughs> dem nañ bay reconnaître ne ñun moom liñ dañoo ñëwoon ngir bëggoon vraiment waa Hawazin gañe ko waa waaw loolu moom lañ bëggoon mooy defetu jullit ñi lañ doon seetaan si waaye biñ gisee mbir mi moo tax déwi ba gis nañ <laughs> waxtaanu la Abu Sufyaan doon wax ak ña newoon ak moom bañ ba jullit ñi dee daw ca début xare ba moom tuuboon na waaye wa lamma yadxulil imaanu fi qalbi jamono jooju dëgg-dëgg ngëm yàlla gu mat duggaguloon ci xolam gaa yi neen kantaay neen kuffaar yi nga xam ne dañoo génn gëmuñu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir seetaan si bañ gisee lii nag ñu bari ci ñoom tuub moo tax mu ne wa aslama inda zalik mu daal di tuub fa booba naasun kasiir mbooloo mu bari min ahli makkati ci waa makkatal mukarrama zaadaha wa takrima bi nga xam ne xiina ra'aw nasrallahi rasulah sallallahu alayhi wa sallam ba ñu gisee ndimbal gi yàlla dimbali ndawam bi sallallahu alayhi wa ak wa i'zazahu diina ak ni nga xam ne noonu la terale te màggal yëkkati li nga xam ne mooy diineem ji di al islaam ñu xam ne ah <laughs> saa yi lii nag moom gëm yàllaa ko mën a maye xare bu demee nii gaa yi retourné wuñu xare bi lu dul ci tibb suuf shaahatil wujuh xëpp leen ko <laughs> ma ne xam nga euh, dinañ ñëw ci après euh, amaana bu ñu jeexalee nettali bi ba dugg ci Awtaas ndax Awtaas dafa taqaloog affaire bi peut-être que même ak Taïf fois peut-être ñu boole yooyu yépp après daal di xool li nga xam ne moom lañuy jàng ci biir dinañ gis li imaam Ibn al-Qayyim di wax ci <laughs> kii bi am ñu ci Azzaad muy wax naan bon wala jarul wax pour l'instant <laughs> relation bi ghazwatu Badr am ak ghazwatu Hunayn xam nga xaswatu Badr mooy première xare bu mu xare kuffaaru Quraysh yi ak man nga ne ak tamit xare boo xamante ni vraiment jullit ñi xare nañ mooy première waaw ndax yeneen yi ay xare lañu mais mooy laale dëgg-dëgg yeneen yi daanaka dara xewul waaw yeneen yu njëkk yi daanaka ay abwa buwaatun ushayrun thumma ghazwatu mooy ghazwatu Safwan yooyu yëpp gisoon nañ ne xare yooyu presque ay dóorante jaasi rayante fii daanaka àggu ci waaw ay altercation daal doon na am gis nañ Abu Jahlin ba euh, ba ko sëy ba sariya ba Seydina Hamza jiite woon ñu daje ñu nar laale am benn allié wu ñaari ñaari côté yëpp waxtaan ak ñoom ba euh, ñu daal di arrêté dara xewul quoi. mais dëgg dëgg laale gi fi mu amee mooy badru qitaalin voilà moo tax Sayyid al Haaji Malik radiyallahu anhu mu de badru qitaalin ndax wuute naag badar bële bu ghazwatu Safwan nga xam ne xare bi amul woon gaa yi kursu dafa daw ibn léegi euh, nu mu tudd muy de mu ne relation bi am entre xare boobu ak xare bii nga xam ne mooy dernier xare tamit boo xam ne laale da cay am lañ la bëgg a wax ndax après ghazwatu Hunayn comme début bi liñ la waxoon ci la mooy dernier xare bi nga xam ne moom la Yonent mi alayhi salaatu salaam di xare ñi nga xam ne ñooy arab yi nga ne mais ghazwatu Taïf nag ñu ne la xare bi la déggoo kii lim la wax xoolal li Imaam Muusaa ibn Uqba wax wa farra ma ibn Awf Maalik ibn Awf mi jiite woon xare armée waa Hawaazin bi moom moo ak wa min ashraafi qawmi xataa daxalu xataa daxalu xisna Taif ba ni ñuy dugge tata tata muy forteresse u Taif léegi nag foofu ñu nekk yonent bi aleyhi salaatu salaam fay daw làqu noonu dafa dem fekk fi loolu ñu koy tudde ghazwatu Taif mais da ngay gis ne xare boobu ci fan la jóge ci Hunayn la jóge mooy bërëb bi ñu naan Hunayn lañ ne woon di xare te dinañ gis imaam Ibn Ishaq ni yasaar rahmatullahi alayhi li nga xam ne moom lay wax ci kanam bu ñuy wax mbir mi xam nga nërmeel gaa ngi léegi gis nañ ñi ci faat kon chef ba ndax loolu ab laaj la ana chef ba ki ne woon bu ngeen ma toppul ma jam sama bopp mooy jaasi gii ma samp dama ci sëgg ba ba mu génn sama beneen côté bi mooy menacé waa Hawazin ak ñim àndaloon ne bu ngeen bu ngeen toppee waxi góor gi du rëy mi ne bu ma sañoon da def li li ñaari batn yu mag yooyu bokk ci waa Hawazin def waaw ci waa Hawazin ñooñu da liñ def ñooñu ñooñu léegi ñooñu mu menacé leen de mort gaa yi sédde gaa yi waaw mooy moom kon dafa fàq dafa daw dafa daw bu baax ngir rëcc ak mbooloo mu bari ci kilifaay Hawazin ba ni ñuy demee biir Taayif seen dëkk ca forteresse ba léegi nag yonent ma sax sax bu leen fa fekkee comme niñ koy gisee après loolu moo indi ghazwatu Taif mais nga ma mais kon ñoom ñépp foofu lañ dem danga ah non non ñoom ñépp foofu ñoom ñépp du du du du du mboolem Hawazin yi ñoom ñépp ñoo dem foofu ah déedéet am na ñoo xamante ne nii Awtaas lañ dem waaw ma ne la si ñetti mbooloo lañ ñetti mbooloo lañu waaw ñetti mbooloo lañu ñoo xamante ne nii dañoo tas waaw eh. te loolu Euh, dinañ ci ñëw léegi buñ gisee euh, nañu gis gaa yi euh, seen seen seen li imaam ibn Isaaq wax ne ñaata lañ faat ci ñoom xam nga riwaaye Muusaa ibn Uqba bi indal imaam Balhaqi rahmatullah alayhima waxul ñaata lañ faat hein waxul ñaata lañ faat gisoo fenn fu mu ne dane rek ñu jàpp leen di faat ci ñoom julli ñu topp leen di leen faat hein jàpp ci seen seen kii euh, euh, seen seen seen alal yañ fa ëndee seen yooyu yëpp waaye waxul ñaata ñaata lañu faat loolu nag imaam Ibn Ishaq rahmatullah alayhi moom moo wax ñaata lañ faat imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ne falamma inhazamat hawaazin istaxarra alqatlu min saqiif fi bani maalik faqutila minhum sabcuuna rajulan taxta raayaatihim fiihim Usmaan ibn Abdillaah ibn Rabiica ibn alxaaris ibn Rabiica ibn Xabiib wa kaanat raayatuhum ma'a dhil ximaar falammaa qutila axadahaa Usmaanu ibn Abdillah faqaatala bihaa hattaa qutila. Ah, kon moom moo joxe nombre bi ñaata lañu faat ci waa Hawaazin moom imaam Muhammad ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi wa alaa abiihi mu ne fa lamman hazamat hawazin bi nga xam ne ci lañu boom hawazin nag gañe leen istaxarra al qatlu min saqiif waaw déegi nag daldi mooy vraiment mu tar ci waa sa waa saqiif di waa taif ñu mooy ñoom rek waaw waa hawazin nag ñañ fa àndal mais jullit ñi faat ci ñoom ñu bari rawatina fii bani Maalik ci batn bi nga xam ne ñooy waa banu Maalik clan bi nga xam ne ñooy waa banu Maalik fa la minhum sab'una rajulan tahta raayatihim mu ne ci noonu lañu faate soixante-dix soixante-dix personnes ci seen suufu drapeau yi waaw mooy ñoom euh, soixante-dix lañu faat ci seen sous leur drapeau waa ñi nga xamante ne ñooy waa Hawazin loolu <laughs> de <laughs> loolu la imaam Ibn Sa'd wax mu ne fii bokk na ci ñoom Usmaan ibn Abdillah ibn di doomu ku ñu Abdallah Abdallah di doomi Rabi'a Rabi'a di doomi al-Haaris waaw wa kaanat mu ne bokk na mooy ñu faat ci soixante-dix yooyu kii kilifa la woon euh, te dina wax moom nan la demee est-ce que moom moo njëkk yoroon drapeau bi mu ne déedéet fa lamma xuti mu ne wa kanat raayaatuhum ma'a dhil ximaar te loo tuddoon nañu ko ne seen euh, drapeau yi ki ko yoroon moo doon dhil ximaar moo doon dhil ximaar mooy ki nga xamante ni moo ko yoroon hein mu ne fa lamma qutila ba ñu ko faatee moom axadaha Usmaan ibn Abdillah ki ko yoroon finalement moo doon Usmaan di doomi Abdillah fa qaatala biha xatta qutil muy xeex ngir défendre drapeau wu Hawazin xatta qutila moom Usmaan ibn Abdillah ba ni nga xam ne noonu lañ koy faate waaw imaam ibn Isxaaq mu ne wa axbarani Aamir ibn Wahb ibn al-Aswad mu ne sama sëriñ de di Aamir ibn Wahb ibn al-Aswad xabaare na ma ne annahu qaala lamma balaga rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam qatla qaala ab'adahu Allah fa innahu kaana yubghidu Quraysha mu ne ba nga xam ne ci la xabaaru fàttam moom di Usmaan ibn Abdillah ibn Rabi'a ibn al-Harith ibn Habib ba ak faatam ko xabaar ba dikkalee yonent bi alayhi salaatu wa salaam dane ab'adahu Allah yal na ko buur yàlla soril waaw moo yal na ko yàlla soril fa innahu ndax moom kaana yubghidu Quraysh dafa bañoon Quraysh waaw eh, dafa bañoon Quraysh dafa bañoon Quraysh maanaam mais lool kese tax ñu ne la xam nga ne lool kese mooy dalaa wax benn caractéristique caractéristique boo xam ne bu bon la te loolu mooy bañ Quraysh dafa gën a mais bañ ay bindee fi yàlla noonu kese loolu moom mooy yow nga jàpp peuple boo xam ne danga nga leen bañ comme ça quoi xam nga jullit du bañ parce que diw la déedéet daa war a mel ni alayhi salatu wassalaam kaana yuhibbu lillah wa yubghidu waaw da doon bëgg ngir yàlla te da doon bañ ngir yàlla loolu la da doon bëgg ngir yàlla ta bu bañee bu meree da doon mer wa yaxdibu di mer waaw mer yaxdibu bokk waaw di mer ngir yàlla mooy nit du du jëmmam ngay bañ mais mooy la jëf loolu moo tax bés bu bu tuuboon ci saase ndax jëfam ju yées jam doon def ak kufroom gam newoon kéeféram gam newoon bu tuubee léegi nga man koo sopp loolu moo tax nga gis saxaaba yi gisoon nañ Shayba waaw gisoon nañ ko ibnu Usman mais Shayba nga xam ne sa way ibn Abi Talha mais loolu rek la bañoon yonent mi sax salaatu rek la bañoon ba gis nañ ci xale bi ni ko bëggoon a faati bëggoon ko won gannaaw ngir faat ko pourtant nan la mujje nan la mujje moom Shayba ibn Uthman yonent mi alayhi salaatu salaam nee gis nga mu kiiwee ba kii ci dënn bi ba pare ñaanal ne allahumma idhab anhu shaytaan buur yàlla yàlla na nga soril shaytaane ci moom nee na damaa mujj daal moom laa ginoon a bañ waaye ci saa si moom laa gën bëgg que même sama bopp lool loolu nag jullit tamit noonu la war a def waaw mooy lu man di mooy li muy jëf mais surtout Quraysh nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu salaam askan yonent bi aleyhi salaatu salaam nga bañ leen noonu ko wax comme ça wal iyaadu billaah mu ne kon ngeegi euh, kon mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ne abadahu allah yal na ko buur yàlla soril ci géeji yërmandeem yi waaw fa innahu ndax moom kaana yubghidu quraysha dafa doon bañ waa quraysh loolu nag nañu faire très attention parce que yonent bi alei salaatu salaam min xiyaar min xiyaar ci jamono ji ne moom ab tànneef la comme ni ko waxee waaw tànneef la ay maam ci ay tànneef jóge ci ay tànneef lu jóge loolu moo tax euh, bañ ñooñu nag ci délibérément doone man Quraysh par exemple xam nga ku ne woon Quraysh ñoom Abu Jahl par exemple gaa yooyu ñi mel ni ñoom seen niñ meloon xeex l'islam bañ ko looloo tax nga bañ ñooñu voilà loolu moo loolu la lislaam jàngale looloo taxoon yonent ma lislaam doon doon mer ndax ñoom ngeen mer ndax yàlla contre loolu mu mel. mais mais bañ gaa yi wala een leen uniquement parce que ñooy ñoom diw loolu nag moo xaraam nag waaw te loolu moom boo mooy mën la dugal ci géej alkande yoo xam ne doo xam noo fay génne moo euh, euh, euh, en tant que wolof ñu war a def attention nga xam ne xeebaate dañ koo man ah naar yi de tekkiwuñu dara wax yooyu ngay xeeb wax yooyu ngay xeeb <laughs> mooy askanu yonent bi sallallahu alayhi ak loo man di wax yow bu doon ñeneen sax c'est grave parce que toog naan ay par exemple ah tubaab yi de ëkk ñoo bon mooy euh, euh, euh, mooy généraliser yooyu moo man moo man la nekk loolu moo jaaduwul bu nee ne daa am ba mbooloo ci tubaab yi ñu def lu noonu nga wax mbooloo moo mëne man du ñëw benn Guinéen def dara rek ma nekk Sénégal ma ne Guinéen yépp nii lañ mel ñoom ñépp ay ay nàngam lañu wala ay ay ay sàngam lañu loolu nag moo dul yoon surtout nag bu dee ne yow feebaru xol la doon ci yow nga am feebaru bañaate ci bañ ay nit ñoo xamante ni danga leen a bañ comme ça léegi riwaaye boobu léegi taxrij ko taxrij ko parce que waaye lii wax jii moom bon ana lan moo ci dëgër dañ naan la riwaaya bi imaam këne tamit wax nañ la ne riwaaya bi këne eh, keroog dañoo faat ñaata soixante-dix waaw ci raw ci ñi ci ëpp ci waa mu Maalik la ci waa Saqiif waaw am ñu bari ñu ci blessé am ñu bari ñoo xam ne jàpp nañ leen ay prisonniers quant à alliés yi nag loolu imaam Ibn Isaaq dina ci ñëw lee mais balaa loolu nañu def taxriiju affaire bi ba pare xadiis bii nii xam nga imaam Ibn Isaaq moom dégg nga càll dem wax pare ni Amr ibn Wahb ibn al-Aswad après mu nettali loolu dangay gis ne ngandum am na rupture bu rëy quand après imam ibn Isa euh, sëriñ imam ibn bi dafa am ay rupture jokkaloowul imam Abdurrazzaq as-San'ani boroom Musannaf daal dina koy solo ci yoonu Ma'mar an az-Zuhri yoonu Ma'mar ibn Rashid moo doon sëriñam imam Abdurrazzaq en fait Yaman lañ dëkkoon as-San'ani ngandum se se sëriñ bu mag la woon nag sëriñu xadiis boo xamante ne ni bu ñoom euh, kële sëriñ ñoom imaam Ahmad lañu woon voilà ak ñoom mooy seen seen mbooloo moomu ñoom Yahya ibn Ma'in ñooñu noonu Abd imaam Abdur Razzaq nii seen sëriñ la woon xam nga ne moos duñ la ne sëriñu imaam Ahmad boo xam ne ni ñu ko ni fonke woon ak dëgër booy borom Musannad musannaf doo dégg musannafu Abdurrazzaq bokkul Ibn Abi Shayba Ibn Abi Shayba moom moom bokkuloon ak kii maas mooy ñii ñoo magoon Ibn Abi Shayba mooy borom musannaf Ibn Abi Shayba Abu Bakr Ibn Abi Shayba kooku sëriñ ñoom imaamu Muslim la woon voilà mais kii nii Abdurrazzaq sëriñu ñoom imaamu Ahmad imaam Ahmad sëriñu imaam Muslim la da ngay dégg imaam Muslim naan haddathani Ahmad ibn Hanbal mooy imaam Ahmad la yox waaw ci saxiix bi da ngay dégg imaam muslim naan xaddasa nii nettali na ma ahmad ibn hanbal mooy boroom giir bi ko moo tax kon sëriñu imaamu muslim boobu di abu bakr ibn abi shayba kooku bokkul moom bind musannaf mais kii moo ko jiitu kii mooy ñii seen génération seen ñii seen sëriñ lañu waaw mooy génération sëriñu ñooñu ñoom euh, abu bakr ibn abi shayba voilà moom ay maasu imaamu ahmad lay doon ak ci ci ci maas boobu la alors que abdurrazzaq bii moom maasu sëriñ ñoom imaam ahmad la rahmatullah ala aljamii kon moom imaam abdurrazzaq kon soloo na ko ci yoonu ma'mar ci ma'mar abdurrazzaq an ma'mar ibn rashid dëkkoon yaman an zuhri mu jëlu ko ci imaam az ma'mar bi mooy mooy génération ñoom imaam maalik boobu ñoom husayn ñoom ñoom ñoom këne euh, euh, euh, ah, imaam al-Awzaa'i ñaari Sufyaan yi Abdullah ibn al-Mubaarak ak ñooñu mooy mooy mooy mooy maas boobu rek ñoom ibn Abi Dhi'b ñoom ñooy maas boobu rek ak ñoom Sulaymaan ibn Bilaal mooy maas boobu rek voilà ak boo ci boolee ci côté waa waa kii bi ahlu siyar mooy imaam Ibn seen maas la woon même bu dee imaam Ibn Ishaq moom mag la woon ak ñoom Shu'ba voilà ak ñoom Shu'ba ndax Shu'ba Shu'ba Shu'ba moo moo moo njëkk a juddu imaam Maalik waaw Shu'ba parce que imaam Maalik quatre-vingt-quatorze Shu'ba ay quatre-vingt-six yooyu la après gàddaayu sallallahu alayhi wa sallam moo tax mais ñoom ñoo bokk masse quoi ñoom ñooñu daanaka ñoo bokk kii léegi euh, kon mooy Ma'mar boobu Ma'mar ibn Rashid wa ma'marun wa waladul mubarak yi mooy lool imaam as-Suyuti di di tudd ñi nga xam ne ñoo njëkk a dagale kii euh, hadith euh, yi euh, di ko def ay bunt yooyu ah ñoom imaam Maalik ñoom Hushaym ñoom ñoom ñoom imaam imaam imaam ñoom Ma'mar yi ci la woon ak Abdallah ibn al-Mubarak al-Marwazi rahmatullah ala al léegi mu ne kon kon kii num tudd euh, kon ci yoonu kan la ko jële Ma'mar an Zuhri mu jële ko ci imaam az-Zuhri di Muhammad ibn Shihab az-Zuhri abu Bakr wa zakarahul euh, kii hadis bi ni imaam az-Zuhri rahmatullahi alayhi ci moom la yem waaw imaam az-Zuhri imaam ci moom la yem waaye nga euh, ne kon yow sa càll bi dese naa kii ah ma imaam al-Haythami na ko ci Majma'u Zawaid xaaral xaaral ma pare ma pare après euh, nga gis est-ce que dëgër na am dëgërul imaam al-Haythami rahmatullah alayhi na ko ci Majma'u Zawaid mu jaar ci yoonu Sa'd Abi Waqqas seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas almustajaabu da'wa boroom aji ku nangu ñaanam bi seydina Sa'd xaalu rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam moom la doon wax naan haadaa xaali yeneen ci ma lay saab bu ko masoon a sama nijaay ngee de <laughs> sama nijaay ngii de fa ayyukum yuru yenn yi ana kan moo wan nijaay yu mel ni moom <laughs> hada xaali fa ayukum yuriyani xaala sallallahu Sa'd ibn Abi Waqqas irmi yaa Sa'd fidaaka abi wa ummi gisoon nañ lool seydna Ali ibn Abi Taalib ne man de moom laa ma sa gis yonent bi alayhi salaam jënd ko bàyyam eh, ak yaayam Allahu ko irmi sànnil yaa Sa'd te keroog Uhud la yow Sa'd di ko jox di ko jottali yi naan ko sànnil ak flèche fidaaka jënde naa la man sallallahu alayhi wa sallam abi sama baay wa ummi loo laahi ku foog na lu la xamoo ni ni ni géej gi riir laa ilaha illa allah Ali buy wax loolu <laughs> bu dul woon lu rëy mos dina ne man moom kese laa ma sa dégg loolu yeneen saar saam wax loolu ci xaqam allahu akbar oh, waaw waaw Euh, kon imaam imaam euh, al-Bayha imaam euh, al-Haythami bi nga ko tuddee ci Majma'u Zawaa'id kon ci xadiisu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas imaam al-Haythami kon mu ne rawaahu al-Bazzaar bi mu soloo xadiis bi indi ko ci Majma'u Zawaa'id mu ne rawaahu soloo na ko al-Bazzaar imaam al-Bazzaar Abu Bakr Seydina Abu Bakr al-Bazzaar rahmatullahi alayhi mu ne wa fiihi man lam aarifu am na nag ci càllale bi koo xam ne a man imaam al moom xaw ma ko mooy daal gëstu yi ma def ci moom yépp ci téere boroom xam-xam yi wax ci yooyu ci ci ci rijaal yeeg yooyu man diw moom moom xaw ma ko quoi waaw waaw ba pare mu tudd ab xadis boo xam ne ci al lu ko jële ci expression ab'adaka Allah fa innaka kunta tubghidu quraysha foofu mu ne expression bi beneen càllale boo xam ne ci al-Mughira la jaar mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam dane ko ab'adaka mooy bi mu faatoo néewam nga doon wax pour wan la ne mooy xam nga loolu ñun léegi xam nañ ci dara mooy est-ce que dina ko dégg bañ a dégg gisoon nañ ko Badar même bu dee cadavre la nga naan mais yow wax ku faatu yonent mi alayhi salaatu salaam du Badar loolu lañ ko waxoon. ba mu ñëwee di daja ca Xalid ca mbalkama teen ba ñu juukoon ku faaru Quraysh yi mu ñëw di wax ak ñoom yaa Aba Jahl ibn Hisham yaa Shaybata ibn Rabi'a hein ainsi de suite di leen di leen kii di leen tudd di leen tudd awajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan est-ce que est-ce que est-ce que dañ ngeen trouver ngeen la ma sama borom la leen sama borom digoon muy dëgg man de sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daj naa la ma sama borom digoon muy dëgg ba sayyidina Umar na ko mais ah, ak saxaaba yi yaa mais ak tukallimu qawman ñu ne ko mais yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nan ngay waxi ñoo xamante ne faatu nañu hein ay cadavre lañu mooy ay néew nan ngay waxe ay néew mu ne leen yéen yéen ni yéen a déggul wax mais ñoom ni ngeen ko ñu ngi yéen yéen ñoom ci seen bopp dégg nañ lii may wax sauf que comme ni ngeen koy dégg yéen sauf que ñoom dañoo mën tontu waaw moo tax wax ji yonent mi sallallahu alayhi wa sallam bi wax Usmaan bii dégg na ko de ibn Abdullah ibn Rabi' ibn al-Harith mu ne foofu expression bi dane ko abadaka Allah yal na la buur yàlla sori waaw fa innaka ndax yow dëgg-dëgg yow kunta tubridu Quraysha da nga newoon koo xam ne da ngaa bañoon Quraysh waaw mu ne moom imaam al-Haythami mu ne tamit ba léegi imaam at-Tabarani soloona wa fiihi nekk na nag ci càll càllale gi Yaqub ibn Muhammad az-Zuhri wa huwa da'if wa qad wusiqa mu ne imaam at-Tabarani soloo ko ci beneen càllale boo xam ne càllale boobu ku ñu naan Yaqub ibn Muhammad az-Zuhri ko joowoon ci waa Banu Zuhra mu nga fa huwa da'if moom nag dafa da'if mu ne wa qad wusiqa am na nag ñoo xam ne nee nañ dëgg ñu ko dëgëral la léegi mooy riwaaye yi nii yépp boo leen boo mi day dëgër waaw càllale bii ñu mën a jee wax ki ci nekk mooy dañ dañoo wute ci moom est-ce que dëgër naam dëgërul bu doon moom kese la sax ñu ko dëgëral dañuy mën jàpp ci lool ne ñun xam nañ ci moom mu dëgër mais yeneen yi day gën a dëgëral que ne kon euh, mbir mi am na cosaan wax jii nii te imaam al-Bayhaqi comme niñ la ko waxe woon indi na ko ci euh, Dalaa'il an-Nubuwwa kanta nombre sab euh, que ne soixante-dix boobu tamit imaam nee na imaam al-Bukhari soloo ko mais ci at-Taarixul Kabiir an Abi Aasim waaw ah ndax foofu la ne ci xadis boobu imaam al Buxaari boobu nekk ci euh, taarixul kabir page saxiix bi mu jëlu ko ci Abul Aasim dane foofu ñi nga xam ne qutila min ahli Taa'if yawma Hunayn mislu man qutila yawma Badr que <coughs> ñi nga xam ne dañ leen a ci waa ahlu Taif mooy waa Hawazin nag ñu jógeel foofu ñëw Taif keroog Hunayn mooy même nombre bi ñu faatoon ci jullit ñi keroog Badr te jullit ñi ñaata lañ faat non ci yéeféer yi waaw ah, loolu ci lañ faat ci yéeféer yi waaw waaw loolu la ah. kon loolu moo jëmoon kon ci wàllu kon ñaata lañ faat léegi xool imaam Ibn Isaaq nee na <laughs> bi nga xam ne nag kon xare bi kon jeex na gis nañ Maalik ibn Awf nee na daw na waa Hawaazin waa Taayif eh, wax nañ ne dinañ ñëw imaam Ibn Isaaq eh, sànq xaw nañoo jujju daanaka xaw nañu tudd li nga xam ne moom la wax ne ku nekk gaayee fa bañ dawee fan lañ jaar ba ñu ba ñu dawee fan lañ jëm euh, léegi euh, imaam ibn Isaaq mu ne mu nettali fi benn <laughs> euh, histoire boo xam ne nee na bi bi mbir mi amee mooy ñu fàtt leen nag léegi xare bi jeex na xare bi jeex na waa Hawazin ñu bari daw nañ ci kilifa yeek ñamaa daw ñenn ñu bari jàpp nañ leen prisonnier rey nañ ci ñoom soixante-dix mu imaam ibn Isxaaq wa haddathanii Yaquub ibn Utba ibn al-Mughiira mu ne wa haddathanii nettali na ma ah Yaquub ibn Utba ibn al-Mughiira ibn al-Axnas riwaay imaam ibn Isxaaq bii nag mooy jokkaloowul ndax bi waxul ci fan la ko jële mu ne keroog annahu qutila ma'a Usmaan ibn Abdillah ghulaamun lahu nasraani mu ne keroog dañoo faat bi ñuy faat waa ji muy euh, Usmaan biñ la wax sànq ibn Abdillah ibn Rabi'a ibn al-Haaris ibn ibn Habib mu ne keroog bi nga xam ne ci lañ koy faat dañoo koo faataale ànd ak benn booyam boo xam ne moo ko woon nooy ab jaamam boo xam ne nasraani la woon chrétien la woon mais booy boobu muy jaamam boobu agral agral mooy koo xamante ne ni mooy koo xam ne xarafalut voilà koo xam ne xarafalut moom circoncis mooy circonciwul ku ku du ko ñu def circoncision xarafalu nee na fa bi nga xam ne nag ci la demee noonu mu ne fa bayna rajulun min al ansaar yaslubu qat qatla saqiif bi nga xam ne kenn ci waa lansaar mooy ñi nga xam ne moom jot na koo faat muy jël bubbu koŋ yi ñu sol ndax yeneen ci ma lay saabsaab waxoon na man qatala qatilan ah, boo xam ne waaye boo xam ne alayhi bayyina mu am ci preuve buy wane ne moom la moom moo ko moom fa kooku kooku falahu salabu man qatala qatilan lahu alayhi bayna falahu salabuh yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon na lool te gisoon nañ ko ci jotaay bii weesu ci te tamit tuddoon nañ ko ci xadiisu Seydina eh, Abu Qataada bi te waxoon nañ lool dinañ ñëw ci fin bi gisoon nañ début bi ba gisoon bon début xare bi ñu demee ba naan ci bañ ciwee mbir yi tar lool kam ka doon waajara yu jullit gis benn ñaar ak jullit bu doon kooraakoor benn yéeféram bokk yéeféram bi di waajal jullit bi nee na ma fekk waajal rek daal di koy rimba mu daal di dóor ko jaasi ji tib ba mu dagg ciiw doq bi baat loos baat bi mu daal di mën kir kir daal di may tas ci boppam jàpp ma ne xëcc ma kott ma xëcc ma la ma def naj ma ci kawam ba may xeeñ xeeñu ba xeeñu dee di ma xeeñ xetuk dee di ma xeeñ rek mu sànni ma fekk mooy deewa ma jot waaw loolu dernier euh, euh, bouger yu mu doon bouger la laa tax muy faatu léegi foofu dinañ ci ñëwaat lañ waxoon léegi euh, kii mu ne fekk ndaw si lool la mooy waaji waaji booy boobu nga xam ne jaamu cré bu Usmaan bi moom chrétien la woon léegi nag bilam saare bi ñëwee di di jël ñi mu jot a faat ci lool mooy bi mu ko faatee lool mooy moo moo ko faat lamsaar yi benn lamsaar yi moo ko faat ndax moom dafa ñëwoon doon jàppale sa ngam man <laughs> eh. waaye ibn abdullah ibn rabi'a ñu faataale ko nag mook sàngam bi lamsaar yi bi di dindi mbubb koom yi sol yooyu ngir jël ko ndax la huñeel na ko nee mu ko mu gis ne waa ji xarafalul fa saaxa bi a'la sawti nii mu yuuxu nam gën kawee ca kaw a kaw yaa ma'shar al yaa ma'shar al-arab ya'lamu Allahu anna Saqifan ghurlun mu daal di yuuxu ba ca kaw a kaw a kaw a kaw yaa ma'shar al-arab way mboo yéen arab yi déglu leen déglu leen déglu leen lamsaar yi di wax lool déglu leen déglu leen xew-xew bu rëy bi li alam yëg leen ne yëg leen ne an na saqifan mais waa saqif ndekete ñoom du ñu xarafal moo tax loolu aw aw aw aw ŋàññ la woon jamono yooyu ak ah ci ñoom <laughs> xam nga masharal arab la wax mooy arab yi dañoo doon def loolu mooy dañ doon def loolu comme ni nga xam ne yahuud yi gisoon nañ ci xadiisu lettres yi ba yonent bi alei satu salaam di yónni lettres yi yahuud yi loolu tamit loolu lañ leen xamee woon Kisra non Qaysar Hiraql xadiisu Seydina Abdallah ibn Abbas boobu mu jëloon ci kan Abu Sufyaan ibn Harb Saxr ibn Harb radiyallahu ta'ala anil jamii ah gisoon nañ nettali boobu ba ñu doon wax Ibn Naatuur ak kële bi bi bi bi bi Hiraql naan mais ana kan moo fi xarafal ne ko moo yooyu moom yahuud yi ñoo fi kii ci sa empire bi quoi te ñoom. jaruñoo inquiété wu ndax mën nañ leen a defar léegi mooy pour walla ne xamoon nañ ko léegi arab ya fa ñëwoon bañ leen xoolee te ñenn ñi ay mushrikuuna la ñoon mooy Abu Sufyan délégation am àndoon gëmuñu woon ñenn ñi mooy dañoo euh, buuru Ghassan ba mu xoolee gaaya gis ne dëkk gaay dañoo ñoom ñoom kiiwul quoi mooy non pas buuru ko Ghassan yi foofu Byzance bi ñu xoolee arab boobale gis ne moom ndeke dafa xarafal ñu ne kon ñii la ndax da wax naan na malikal xitaani qad zahar mooy Hiraql dafa xëy benn jour ku ko gis xam ne il est de mauvaise humeur quoi il n'est pas dans son heure quoi temps comme ni mu meloon comme ni mu doon mel d'habitude nekk ku gee nekk koo xam ne bon ku respectable la malgré tout mais ñu gis daal booy xam nga loolu day dal ni nit manul tout nekk ci mooy léegi si gis léeg mu am loo xam ne day kii mel yaram yi dafa fasu waa il n'est pas léegi mu moom dafa xool ci nujum yi ndax da xool mooy mooy ilmul kahana yooyu xam gaa yi jabarkat mu ne ci la ci mu gis ci lu koy wan ne am na malikal xitaani këne buur bi nga xam ne mooy ñëm jiite dañoo dañuy xarafal qad zahara mooy féete na kaw ñëpp quoi gagné na ba pare de toute façon féete na kaw waxuma la feeñ na mais féete na kaw ñëpp moo taxoon mu ne bu bu bu dee rek yow liñ ma wax Abu Sufyan la nga koy laaj muy doon dëgg la mawqi'u qadamay haatayni yi gis nga sama suufu tànk yi nii fii ma teg sama tànk man Héracle le César de l'empire byzantin dina ko nangu si kon mooy xarafal dañ koo xamoon léegi nag te loolu ak ngàññ la woon ku ko deful waaw léegi nag ansaar yi yuuxu ca kaw ne yaa ma'shara hawa yaa ma'shara al-arab yéen borom arab yi yëg leen que ne yàlla wallah buur yàlla xam na leen na saqifan xurul waa saqif ndekete yoo waa saqif jombuñu mooy xarafawuñu léegi nag <laughs> mu ne bi mu waxee loolu qaala al-Mughira ibn Shu'ba as-Saqafi xoolal fii dafa dafa <laughs> mu ne qaala al-Mughira ibn Shu'ba xaw nga al am ibn Shu'ba gisoon nañ ko gisoon nañ tar <laughs> ak ñam ñoo wëntu ña ñam àndaloon bokk ñam àndoon dem ca Malikul Iskandariya ñu jox leen fay kado moom ñu jox ko lu tuuti mu mer daal di leen faat daal di dew daw ba ba ba nijaayam ja daal di daal di réparer les pots cassés quoi Urwatu ibn Mas'ud al-Thaqafi moo tax keroog fatxu Makka non euh, fële nu mu tudd sulhul Hudaybiya ba mu ne ko waaye ci ba ba ba muy jàpp sikki mu yonent mi alayhi salaatu salaam ndax boobu tuubagul woon moom Seydina Urwa ibn Mas'ud as-Saqafi as-Saqafi ba mu ñëwee di kii mooy délégation ya Quraysh yónnoon ñuy dem di wax ak yonent mi alayhi salaatu salaam keroog Hudaybiya muy wax ak yonent mi alayhi di xëcc sikkim bi Seydina Urwa di jël catu jaasi gi benn côté bi di ko dóor eh. teggil sa loxo bi xëccal sa loxo bi ci sikkim yonent bi alayhi salaatu salaam balaa ngay xëccaat doo fa fekk loxo mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam waay mais mu ne ko ibna amnika mu ree mu reetaan ne ko kii kii sa doomu kii wi la hein mu ne ko Mughira mu ne moom la de fekk loolu day wane vous avez pris les moyens qu'il faut mooy dañoo kii woon jusqu'au temps daal di kawule mooy sol loo xam ne ku la gis doo xam ne ba moo tax ni yaay ji ne fii moom xàmmeewu ah ibnu sa doomu sa doomu mbokk bi quoi sœur bi mu naan ko leer yaa wutal wootal bu mag bi ah yow fii nga nekk ginnaaw ba nga defee la nga def ba ma ba yow yow yow <laughs> ay way Mughira Mughira Mughira Mughira Mughira moom nag xam nga ci waa Saqif la woon <laughs> ba mu déggee nag lansaar yi bi yuuxu loolu te moom ci julli ñu la bokkoon mais ah, mu daal di koy jege ne ko fa axada fa mu ne fa axadtu bi yadi nee na ba ma déggee lansaar yi bi yuuxu loolu ma gaaw jàpp ci loxo bi ne ko nag eh, eh, eh, mu ne lan moo tax wa xashiitu an tadhhaba anna fi al-arabi mais si woowu bu ñu ko bu lool bu ñu ko arab yi xamee lu baax bi loolu du baax suñu réputation waa Saqif day yàqu même bu dee man man jullit laa ñoom ay yéeféer lañu waaye quand ñun waa Saqif ma luñ noonu yi loolu aw xas la këni gaa yi duñu xarafal loolu aw xas la léegi nag de ce man bon ma gaaw bi waa ji yuuxoo wax loolu mu jàpp ci loxoom ne ko nag tii bañ tamit ah wayam wii mu bañ jëm kaw way ay waay waay réputation waay hifzul ard ci diine ji la bokk waay wa xashiitu an tadhhaba anna fil ma bañ xabaar bi dem waay waay bu ruuree ci biir arab yi lu baax kene waa man Saqafi laa de fa qultu ma ne ko ma ne lansaar bi déet laa taqul kadhalika waay eh, laa taqul kadhalika fidaka abi wa ummi jënde naa la sama baay sama yaay ay waay waay yaa lansaar yi bul wax loolu waay innamaa huwa ghulaamun lanaa nasraani de yow xamoo kii bokkul ci waa Saqiif ah, kii kii suñu booy la boo xam ne mooy bu nee ghulaamun lanaa mooy en tant que le mu bokk que ni askan wi mais pas ni ñoom ñoo bokk dara ndax moom jullit la ñuy yéefar lañu léegi mu ne ko kii benn booy la bu bokk ci waa Saqiif ci suñu askan boo xam ne nasraani moom chrétien la. cosaanoo wu fa te dëkku fa sax dañ moom ab jaam la rek boo xam ne daf dañ ko fa ak kii moo tax moom aada ñoo new ci nee après nag pour ma wan ko nag ne ko nag ah non xaaral parce que wax tamit wax tamit <laughs> waaye moom kii dafa gis xam nga ko gis moom boo ko bëggee convaincre que ko li nga gis du lii bu yoboo nga wan ko rek mu mën a gis waaw mu gis leneen lu wuteeg li mu gis mais fekk maadaama mu ngi gis li mu gis mu leer ko. yow nga bëgg a ñëw rek ci ay waxi kese ne ko li nga gis lu noonu loolu day xaw metti te lu ñépp nga mën a convaincre ci ñoom allahumma bu dee waa ji def laa gëm-gëm boo xam ne waaw waaw loolu moom beneen affaire la mais <laughs> mais tamit même bu la gëmee li gën mooy wan ko preuve bul wax kese nee na summa ja'altu akshifu lahu al-qatla ma commencé di ko wuññil yenn ci waa Saqif yi nga xam ne faat nañ leen foofu naan ko xoolal ñi di leen muy xool ala tarahum muxtatiniina kama tara naan ko xanaa gisoo que ne ñii ñépp dañoo xarsal comme ni nga ko gis <laughs> waa ji mujj xam ne ah kon bon kon du waa Saqif kon je du waa Saqif ñoom ñépp ñoo mel noonu quoi kon ki <laughs> exception la imam Ibn Sa'd rahmatullahi alayhi ba léegi mu ne wa kaanat raayatul axlaafi maa qaarib ibn al aswad xam nga waxoon nañ ne nii mooy axlaaf yi kenn ñoom mooy hawazin waxoon nañ la xare bi gisoon nañ foofu xawoon nañ ci étalé ci début bi ñan lañ àndal ak ñaar ak ñan la woon waa hawazin nan la seen affaire bi daal di woon composé loolu gisoon nañ ko yaakaar naa si gis nañ ko tuddoon nañ waa banu jusham mooy ba ñuy tudd naan ñi ñëw ñépp keroog ci ñi nga xamante ne ni euh, ñoom ñooy ñoo composé woon armée Hawazin bi loolu waxoon nañu ko kon jarul ñu ci ñëwaat walillahi alhamdu wal minna léegi euh, euh, imaam ibn Ishaq mu ne wakaar raayatul axlaaf ci ci mbooloom armée Hawazin bi xam nga waxoon nañ ne Ghatafan ci la comme li Seydina Anas wax comme ni ñu ko gisoon ci Sahih imaamul Bukhari rahmatullah alayhi mu ne kantaa ndax ay drapeau la <coughs> mooy coalition bu amee day am drapeau bi gën mag bi nga xam ne mooy ñépp ak commandement général commandement général boobu la Maalik am fu jiite woon an-Nasri mais parti bu nekk day am koo xam ne moom mooy symboliser foofu moo koy jiite te mooy yoon drapeau bi mu ngi mel rek comme bu dee guerre mondiale les alliés buñ ne Eisenhower général Eisenhower moo jiite woon alliés yi fii Euh, alliés yi moo doon anglais yeeg français yeeg ñi nga xam ne américains yeeg gaa yooyu mais ku ci nekk ci ñoom am na ku leen jiitoon français yi par exemple ñe dañ naan Charles de Gaulle moo doon suñu waay ah te pourtant Charles de Gaulle jiitewul yëpp affaire yépp côté bële nga dégg ñu naan la kan Churchill mooy ainsi suite comme loolu la mais le le commandement général daa am koo xam ne boo ko yor mais teewul ku nekk nag ci. anglais yi wala français yi mu am koo xam moo jiite foofu nag bu mel noonu la nag voilà pour njegeñal la mbir yi kënee waa axlaaf yi ñoom ki yoroon seen drapeau mooy Xaalid moom Xaalid ibn al-Aswad moom <laughs> bi nga xam ne ci la waa Hawaazin mbir mi retourné wu ñoom xare bi fa lamman hazama naaf bi gaa yi mooy armée bi armée bu Hawazin bi ñi àndaloon seen coalition bi nërmeelu jullit ñi faat euh, di leen faat faat yu metti di jàpp ci ñoom prisonnier nan la def asnada raayatahu ila shajar benn garab bu newoon foofu daal la jël gis nga drapeau bi mu yoroon euh, bi mu moom la jël wéer ko ci garab gi benn garab bu ne foofu wa haraba huwa wa banu ammihi wa qawm mu ne fees daw moom gesee naw déedéet wa banu ammihi ak doomi bàyyi ca xëm yi wa qawmuhu ak waa ci axlaaf yi ne fees daw ñoomi moo tax mu ne falam yuqtal min al axlaafi ghayru rajulayn rajulun bani bani euh, euh, euh, Mughira rajulun benn waay nee na rayuñ foofu min bani xiira voilà pas mughira mu ne bi mu dawee euh, kon euh, euh, mu ne moo tax ñoom bañ dawee mu teg drapeau bi daw ak ay doomi bàyyi ci xam ay mbokkam moo tax mu ne faatuñ ci ñoom lu dul ñaari góor kese lañ ci faat benn waay boo xam ne ci waa banu xiira lañ bokk boo xam ne yuqaalu lahu wax wax ba lañ ko doon woowe wa rajulun min bani kubba yuqaalu lahu al julaah ak benn waay boo xam ne ci waa banu kubba la bokk boo xam ne am nañu ne euh, parce que bu dee ci siiratu ibn Hisham kubba la def bu dee ci siiratu ibn siira non siira bu imaam al-Hafiz ibn Kathir euh, mooy al-Bidaaya foofu bani kubba la def bu dee ne bon en tout cas version bi ma ci yor bu dee ne siiratu ibn kan na voilà bi noonu bu ñuy wax juraax léegi nag fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xiina qutila juraax qutila al-yawma sayyidu shabaabi Saqiif waaw illaa maa kaana min ibn Hunayda mu ne yaani al-Haaris ibn Aws mu ne bi nga xam ne nag mooy ñaar xam nga nee na waa banu ci axlaaf yi nii faatuñ ci ñu dul ñaari góor kenn ki bi benn waay bokk ci banu gira ku tudd wax bi keneen ki ci waa banu kanna wala kubba koo xamante ne nii nu mu tuddoon julaax yonent mi alei salaam bi nga xam ne ci ko faatu julaax xabaar bi agsele mu ne kon de nañ tey sayyidu shababi thaqif sangu ndawi waa waa jeunesse jeune jeunesse yi waa taayif kon de nañ leen moo doon julaax ba mu des illaa ba mu des mooy sangu waa Zunul Saqif yépp ba mu des ibnu Hunayda di al ibnu Aws waaw léegi nag noonu la deme waa kon gis nañ gaay ni ñu tasaaroo daw nañu mooy non seulement Maalik kese daw ibnu Awf mais gis nañ ni ñii it daldi nañuy daw léegi nag bi mu demee nii hein imaam ibnu Isxaaq rahmatullah alayhi mu daal di wax euh, gaa yi ku nekk fan nga jaar <laughs> bi ñu tasaaroo yi jóge ci xare bi nii ñi jëriñ ci mooy mooy ñi les survivants te jàppuñ leen prisonniers ana fan lañ jaar imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi mu ne walam man hazama al hein mooy dalay wax ku nekk fa mu jaar ataw Taa'ifa wa ma'ahum Maalik wa askara ba'duhum bi Awtaas wa tawajjaha ba'duhum nahwa Naxla waaw mu ne walam yakun fii man tawajjaha nahwa Naxla illaa Banuu Ghiira min Saqiif waaw imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi eh, muy nettali ba léegi mu ne bi nga xamante ne ni ci la mushrikuuna yi nërmeelu ci la mushrikuuna yi nërmeelu keroog Xunayn atawu Taayif dañoo daw ñenn une partie ci yéeferu euh, Hawaazin yi ak seeni alliés dañoo daw dem Taayif loolu mooy lan ku xamul fa nga jëm dellu fa nga jóge woon Taayif gënu dëkk génnoon ne dañuy dem xareet yeneen ci mare saab-saab ndax dégg nañ ne ubbi na Makka c'est suñu xaw la jëm ñun nag bu ñu fi toog du xaar waaye xamuñu ki ñu ko séqal mooy kan sallallahu alayhi wa sallam ba ko xabaar bi dikkalee toogul naan ah yàlla baax nan ñoo ngi leen di xaar non dafa génn fekk leen fa léegi nag biñ leen lërmalee ah, ñu dellu fa mu jóge woon ñenn ci ñoom daal di daw atawu Taif ñu dikkal Taif mooy daw Taif seen dëkk seen réew wa ma'ahum Malik ibn Auf te ñoom tuddoon nañ leen mooy Malik ibn Auf waxoon nañ la sànq bi ñuy débuté que ne moom dafa daw ci riwaaya Musa ibn Uqba bi rahmatullah ci hisnun benn forteresse boo xam ne Taif la nekk ci forteresse u Taif yi waaw kon benn mbooloo ngoo kon fan lañ daw Taif fiihim bokk na ci ñoom ar-ra'isu Malik ibn Awf an-Nasri muy ki jiite woon di le commandeur en des armées des alliés di Malik ibn Awf moom foofu la daw ànd ak waxoon nañ la ashraafi qawmi ay kilifaay wa naasun min ashraafi qawmi ak ñu bay ay nit ñoo xam ne ci kilifaay waa Hawazin kon yenn ngo fa laja'u ila at-Taa'if fa tahassanu biha ñu daal di daw foofu daal di fay lan dugg ca forteresse ya ca gannaaw forteresse ya ngir nag après pour défendre ko waaw ndax mooy seen soor bés bu ñu xoolee ba forteresse bi jullit ñu waddal ko la ci kanam ci la suite liy topp ci xare bi mooy ñoom moom jeexal nañ mu ne wa askara ba'duhum bi Awtaas kantaa ñenn ñi ñenn ñi ci ñoom mu am ci ñoom ñoo xamante ne nii fan lañ dem Awtaas te Awtaas xam nañ ko mooy ñoom biñ jógee Taayif génn di ñëw Hunayn fa lañ defoon escale yaa ngi fàkkale ko lool fa lañ taxawoon ba góor gi du rëy ay jooy ay yuuxuy mbaam ay yuuxuy bëy ay yuuxuy xar ay jooyu xay mbeewu xar yeeg ak yuuxuy xale yi bam ne way lii lan la ñu ne ko Maalik de moo moo ji moo digle ñu ëmb lii lépp fii mu ne anamu ñu ne ko mu nga nee mu ne koo wallee ñu woo ba mu doon wax ak moom foofu bërëb boobu moo doon aw toos après dañ koo jéggi dem Hunayn léegi nag ñenn ñi ñoom dañoo daw dem aw toos <laughs> mooy ñoom Maalik ñoom ñoo gën a sûr le ndax ñoom moom waxuma la aw toos mais dañoo jéggi aw toos dem Taif waaw mu ne wa tawajjaha ba'duhum ba'duhum nahwa Naxla kantaa beneen partie bi moom ñu daw dem Naxla loolu lépp Naxla bërëb bu siiw la waaw Naxla mooy waxoon naa la ba yeneen ci ma saa saam jógee Taif demoon fa di woo jamono ya nga xam ne ci la Abu Taalib faatu woon ak Sayyidatu Xadiija radiyallahu ta'ala anha mu demoon fa ngir woo waa Taif comme que waa Makka nanguwuñ jiwu l'islam mu ne xaaral ma dem ci waa Taif mu dem ñu boole kook ñi nga xam dañoo dese ak xale yeeg yooyu ñu koy xaañi xeer mu àndoon ak Zayd ibn Haarisa Seydina Zayd ibn Haarisa ibn Sharahil radiyallahu ta'ala anil jami' ba muy tourné li ñëw fam daje woon ah, wa iz wa iz lan la ko waxati eh, ci al ahqaaf eh, nafarun min al jinni fa qaalu inna sami'na qur'aanan ajaba yaa qawmi bañ dawee daan yaa qawmi inna sami'na qur'aanan unzila min ba'di Muusaa walla foofu la musaddiqan limaa bayna yadayhi min at-Tawraat mooy eh, mooy loolu mooy ne eh, eh, mooy bërëb boobu moo doon Naxla voilà te tamit am na sariya bu mu yónni woon gars yi bañ demee ba Naxla taxaw mooy ba mu nee ba mu leen joxee lettre ba yaa ngi kon moo fàttaliku sariya boobu Abdallah ibn Jahsh ah jox ko lettre bi ne ko nag bu leen ko bu ko ubbi baludul boo àggee nax la boo fa àggee nag nga door koo ubbi tamul forcer kenn ku mu neex nga ànd ak yow ànd ak yow ku mu neex mu ñibbi nax la mooy bërëb boobu la bërëb boobu la kon ñeen nañu kon mu ne walam yaqul te nekkul fii man tawajjaha nahwa nax la ñi dawoon dem nax la ñooñu nekkul woon ci ñoom illaa banu xiira banu xiira biñ la wax sànq que ne rey nañ benn góor ci ñoom ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo dawoon jëm côté wu Naxla waxula Naxwa mooy vers Naxla tawajjaha Naxwa Naxla min Saqif te ñoom mooy xiira ci waa Saqif la bokk Saqif waxoon naa la ko Quraysh la rek ak Hawazin tamit c'est pareil Hawazin comme Quraysh ngandum kii lañ ne ñoom ñëpp foofu lañ ne woon saqiif ab ab ab mooy maam gi gën a mag waaw léegi euh, mu ne wa tabi'at ba léegi imaam ibn Isxaaq radiyallahu rahmatullahi alayhi mu ne wa tabi'at xayru rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam man salaka fi naxla min an-naas wa lam tatba' man salaka thanaaya waaw mu ne fasu yonent bi aleyhi salaatu salaam topp ñi nga xam ne ñoom ñoo daw vers la mooy bi ñu dumaa gaa yi bi ñu dumaa gaa yi Hunayn ba ñuy daw ñu jàpp ñuy prisonnier seen alal yi ñu jàpp lu bay gaa yi daw ñenn ñi yonent bi aleyhi salaatu wa saxaaba yi seen fas dañ leen a topp ñi jëm côté la mu ne waaye topp ñi nga xam ne ñoo dugg ci yoonu montagne yi gaar noonu moom ngir euh, naanikaan yi réer ñooñ topp leen léegi nag kon loolu la mbir mi noonu la mbir mi mujju deme kon noonu la mbir mi tase xare bi noonu la deme kon gaay nee nañ fes léegi nag euh, euh, dina continuer moom imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhi côté bi waaye dinañu gis tamit li nga xam ne moo xew ci waa ku nekk ci ñii est-ce que dañ leen bàyyi ñu dem mooy ñii moom ñu mujj ñi nee na fasu jullit ñi fasu yonent ma ne saab saam daal di leen topp loolu benn la mais ñi dem ñi dem ñi dem Awtaas nag ñooñ nan lañ leen def ak ñi dem Taif parmi eux le commandant Malik ibn Awf ñooñ nan la mujje ñooñu nag insha allah la ñuy gis ci jotaay bii di ñëw ak tamit alal jën fa jële nan la yonent mi alayhi salaatu salaam def ak lan la fa eh, bi ñu gañee gaay keroog Taif <laughs> eh, daal mooy suñu suñu ah, gisoon nañ ko al-Abbaas ibn Mirdaas <laughs> keroog imaam ni sax neen def na sadd na fa ay woy waaw niñ <laughs> gisoon waxoon nañ la grand poète la woon waaw bu mu gisee gaay di daw Xaalid ibn al-Aswad mi jël jiitoon axlaaf yi jël drapeau bi wéer ko ci garab gi ne fees daw hein ak jël ximaar mi nga xamante ne nii sawaay moom daal di moo yoroon drapeau ba mais moom daal dinañ koy nërmeel hein nag lan moo ci tegu après loolu euh, la ñuy gis nag après insha allahu taala ak lan la kiy wax sama basim na mirdas yi naan ala man mubal man mublighun ghaylaana anni wa sawfa ixaalu yatihi amaana loolu insha allah ñu gisaale Euh, bayit yooyu nga xam ne def na ko keroog di ci ndamoo di ci kontaan te tamit di ci duggaale waa Hawazin ak seenu yambaraay d'après moom <laughs> ni nga xam ne noonu lañ leen def ci xare bi euh, insha allah vers nag yoo xam ne yu gudd la tabari mooy xam naa ay cinq wala sept rek lañ ciy gis ndax euh, ëpp na ay côté ay vingtaine de vers yoo xam ne mooy sûr que duñ fi nekk di vingt vingtaine de vers